ñu ngi woon àgguk aleyhi salaatu wassalaam yasrib di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam agsi woon na ba agsi kër seydina abu ayyubin al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa ci jataay bii ñu génn gisoon nañu riwaaya bi nga xam ne mooy nekk ci saxiixu imaamul buxaari ak saxiix imaam muslim bu seydina anas ibn malikin radiyallahu taala anhu wa ardah doon ñu nettali xew-xew boobu ak ni nga xam ne noonu la agsee moom aleyhi salaatu salaam ne yaa bani najjaar saaminuuni bi xaa'itikum hada ne waa banu najjaar <clears throat> ñu jaay ko pàkk boobu muy suuf soosu gis nañ li ci seydina anas waxoon ne lam ñu waxoon ne lii ma leen bëgg a wax mooy la fa amoon ne dafa amoon ay bàmmeelu mushrikiina muy ay yéefér ay bokkaalekatu yàlla yuñ fa suuloon waaye mu ne dafa amoon tamit ab màbb mooy miir yu daanu mooy tabax yu daanu ci biir waaye tamit amoon na fa garabu tàndarma mun a yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi digle ci xabrooy mushrikuuna yi fa fa nubishat ñu daldi leen sulli toxal leen yóbbu feneen mu ne wa bil xirabi fa suwiyat loolu màbboon daanu mu wax ñu maasale ko nax li naxli tàndarma yi garabu tàndarma yi fa quti'a ñu daldi leen dagg kon loolu gisoon nañu àtte yi jëmoon ci yooyu noonu mu wax muy li jëm ci wàllu xubuurul mushrikiin yi sulli ko jëlaloon nañu waxtu wu xaw yaatu waaye gisoon nañ ci côté lim ne mu digal ci tàndarma yi garabu tàndarma yi ñu dagg ko loolu gisoon nañ ko foofu la ñeemoon tey nag ñu waxoon ne bi ñuy jeexal waxoon nañ ne alayhi salaatu wassalaam moom masula toog fenn lu dul ne day jàngale bi mu agsee foofu noonu moom aleyhi salaatu wassalaam lan la njëkk jàngale bi mu agsee kër seydina abu ayub ba géléem gi daldi yées ci kanamu kër gi mbooloo mi nekk foofu ana lan la fa njëkk jàngale moom aleyhi salaatu wassalaam laata muy dem di dugg kër Seydina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu partie bi amaana moom lañu waroon a njëkke laata ñu doon wax ci Seydina Abu Ayyub waaye tax ñu tàmbale ko mooy tudd gu ñu ko tuddoon bu njëkk comme que ci buntu këram la riwaaye yi wax ne fala géléem gi yës wàcc moo taxoon ñu defaale woon tarjuma ba laalaale woon nekk ko aleyhi salaatu wassalaam biir këram nan la fa deme ak ñaata fan la fa def walla ñaata weer ak la nga xam ne moo xewoon ca kër ga waaye laata loolu lii moo jiitoon mooy bi mu agsee bés boobu nga xam ne ci la géléem gi ne woon da'uha fa innaha ma'mura bàyyi leen giléem gi ndax moom kat dañu ko jox ci ndigal la ne moo xadiisu sayna anas bi mu ne xatta alqaa bi finaa'i abi ayyubinil ansaari mooy riwaaye biñ gisoon bii weesu mu daldi ñëw waa mala u bani najjaar mbooloom banu najjaar yi daldi koy wër ba ni nga xam ne ci lay wàccee bagaajam foofale gëléem ga yës ci euh, ëttu mooy devanture ci kanamu këru seydna abu ayub radiyallahu taala anhu wa ardaa a euh, imaam al buxaari raximahullah naka noon imaam muslim ibn al xajjaaj raxmatullaahi alayhima dañoo solo euh, bi dañoo soloo ne moom aleyhi salaatu wassalaam mooy riwaaya biñ fi doon gis fan yee yépp muy muttafaqun aleyhi pour wan ñu tey fi ñu yemoon fi nga xam ne lan la fa njëkk a jàngale mooy riwaaya biñ gisoon ne ba mu ñëwee euh, ñu daal di koy accueillir ba nit ñi di wax faqiila fil madina bu seydina anas ibn malikir radiyallahu taala anhu wa arda mu ne nit ñiy wax ci medina naan jaa nabiyullah naan yonent yàlla bi dikk na ci riwaaye boobu seydina anas radiyallahu taala anhu di ñu nettali ana lan la fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam njëkk jàngale allahu akbar mu ne fa aqbala yasiiru xatta nazala jaaniba daari abi ayub lii gisoon nañu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi agsi di dox ba ni muy àggee gëléem gi du dox ba ni nga xam ne noonu lay àggee ci côté këru abu ayub al ansaari radiyallahu taala anhu wa arda mu ne fa innahu moom aleyhi salaatu wasalaam la yuxaddisu ahla fa la nekk bi mu agsee dafa toog di waxtaan ak waa kër abu ayub ak mbooloo mi nga xam ne ñoo fa nekk mu ne bi mu toogee di wax ak ñoom iz ci la iz al nga xam ne da ci mbetteel iz ci saase sami'a la dégg bihi dégg ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dégg ko abdullah ibn kan moo ko dégg ni abdullah ibn moom mu ngi tuddoon abdullah ibn salaam ibn alxaaris dàkkantalam nekkoon abu yuusuf mu bokkoon ci sëtu sayyiduna yuusuf alayhi wa ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wa wassalaam nekkoon aliyewu wa alxasraj muy abdullah ibn salaam ibn alxaaris bokkoon kon ci sëtu seydinaa yuusuf aleyhi salaatu wassalaam ci xeetu yahuud yi la bokkoon muy yahuudu madina yi waaye dañoo amoon alliance ak waa xasraj euh, moo tax moom moomu di seydinaa abu abdullah ibn salaam moom la seydina anas ci xadiis bu nekk ci saxiixayni muy xadiis bii ñuy gis mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam agsee ci gàddaay gi ba ñëw ba agsi gëléem gi dox ba yées ci côté kër seydina abu ayyubinil ansaari mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fa innahu la yuxaddisu ahlah iz sami'a bihi Abdullah ibn Salam mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsee li mu njëkk a def toog di waxtaan ak nit ñi ci saa ca noonu rekk ci la ko déggee Abdullah ibn salaam ndax riir mi wax nañ la alayhi salaatu wasalaam bi muy dugg si nit ñi ngi naan jaa muhammad jaa nabiyullah jaa rasulullah allahu akbar jaa muhammad jaa rasulullah allahu akbar ci xadiisu loolu mooy xadiisu seydna anas ibn malik bi nekk ca saxiixayni bu imaam xaakim moo moo am allahu akbar bi ne bu riwaaye bi nekk jaa nabiyullah jaa nabiyullah yonent bi alayhi salaatu salaam dikk na yonent bi alayhi salaatu salaam dikk na ci riwaaya imaam al buxaari bi nga xam ne al bara ibn azibin radiyallahu taala anhu wa an abihi azib moom imaam al bara mu ne boobu nit ñi ñu ngi wax biir madina qadima rasulullah qadima rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam agsi na yonent bi alayhi salaatu salaam agsi na xam nga riir moomu ak mala u bani najjaar yi nga xam ne mbooloo yi nga xam ne ba muy jóge Quba da leen a ñu topp ko xale yi nekk ci kaw toit yeeg jigéen ñi di yërlu ñépp naan ana kan la mu fee ñu fees del ba sëy Seydina Anas ne masuma gis ne dina mel noonu leere noonu bés boobu Seydina Abdullah ibn Salam radiyallahu taala anhu moo tax mu ne kon Seydina Anas ne id sami'a ba mu toogee nag di waxtaan ak ñoom ci la dégg moom Abdullah ibn Salaam wa huwa fi naxlin li ahlihi yaxtarifu lahum te boobu mooy kon moom fi mu dëkk soriwul mu ngi nekkoon ci garabu tàndarma boo xam ne bu waa këram la muy ñoom yahuudu Madina yooyu ci këram la tollu daldi di dégg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gis ko muy waxtaan fi mu toog di waxtaan ak nit ñi moom na abdullah ibn salaam ne woon ci kaw garab gi yaxtarifu lahum doon leen wittal ci meññeefu tàndarma yooyu di ko wittal waa këram waaye comme dafa dégg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam rekk fa ajila an yadaa alladhi yaxtarifu lahum fiiha fa jaa wa hiya mu yàkkamti ba jotul li mu jota fruit yi mu jota witt euh, ci tàndarma ji garabu tàndarma ji dafa yàkkamti ba fàtte na ko bàyyi waa këram bàyyil ko waa këram dóoru ñëw déglu ci yonent bi déglu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yàkkamti daldi dem noonu te bi muy ñëw mu ne bi muy ñëw mu ngi yor fruit yi nga xam ne moom la doon muy tàndarma yi nga xam ne moom la jota witt mu ngi ko yor ci loxoom agsi bi mu agsee mu ne fa sami'a min nabiyillah sallallahu alayhi wa mu daldi déglu dégg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam summa raja'a ginnaaw gi mu dellu ilaa ahlihi dellu ci waa këram muy euh, moom waa këram di abdullah ibn salaam lan la dégg foofu laata muy dem la ngay gis ne riwaaya saxiixayni bi duggul ci détails yi waaye am na yeneen riwaaya yoo xamante ni nii day ñëw di leeral moom seydina abdullah ibn salaam ana lan la fa dégg ak bi mu gisee bi mu agsee gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah moom li mu fa njëkk a dégg moom seydina abdullah ibn salaam dane man bi ma agsee bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak see madinatul munawwara nee na nako laa ko ne jàkk xool xar kanamam bi ci laa xama kii du waxu koo xam ne li muy wax du dëgg du yorul xar kanamu waxkatu lu dul dëgg allahu akbar mu ne lammaa ra'aytuhu araftu anna wajhahu laysa wajh wajha kaddaab mu ne bi ma gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsi xool ko ci laa xame ne xar kanamam gii du xar kanamu koo xam ne du wax dëgg xadiis boobu noonu euh, imaam ahmad moo ko solo ak imaam at-tirmidhi ak imaam ibn maaja na ko noon imaam ad-daarimi daal dina koy solo ñoom ñépp ñu jële ko ci yoonu Awf ibn Abi Jamila moom mu jële ko an Zuraarat ibn Awfa seydina Zuraarat ibn Awfa radiyallahu anhu daldi koy jële ci Abdullah ibn Salam imaam alxaakim wéral na xadiis boobu imaam az ànd na ceeg moom seydina Abu Hurayra it soloo xadiis bu mel nii boo xam ne mu ngi ci alxaakim xadiis boobu terme xadiis bi lan la wax seydna abdullah ibn salaam dane lamma qadima nabiyu wax naa la ne xadiis bi isnaaduhu saxiix càllalam bu wér la mu ne bi nga xamante ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dégmal madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wasalaam mu ne in jafal annaasu aley wa kuntu fi manin jafal mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam agsee dégmale madina in jafala naas nit ñi dañoo gaaw alayhi wër ko wër ko ni ngay gisee euh, xoolal euh, lem lem bu këppoo fenn nga gis weñ yi ni ñuy gaawe di ko songu lu raw loolu lañ doon def alayhi salaatu wassalaam nit ñi ndax cofeel bu ñu am ci moom mu ne in jafala mooy gaa yi njëkkante mooy zahabu musri'ina ñu daldi dem ci moom daldi gaawantu mu ne fa wa kuntu man abdullah ibn salaam bokkoon na fii manin jafal bokkoon naa ci ñi gaaw daw fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa mu nekk moom lañu Seydina Anas wax ci xadiis boobu nekk ci saxiixayni te ñu ubbee radiyallahu anhu mu ne fa lamma ra'aytuhu ba ma ko xoolee xool alayhi salaatu wassalaam xool ko araftu anna wajhahu laysa bi wajhi kaddaab ci laa xame ne xar kanamam du xar kanamu kudul wax dëgg xam nga wax katu kàcc moom mën na koo bañ a xam waaye ku yàgg nekk ak nit ñi yàgg déglu nit ñi yàgg jëflanteeg nit ñi da ngay dem ba nit buy wax tournure yi muy def ci phrase bi ak buy wax rek ci ngay xam ne kii wax na dëggam du waxul dëgg ba pare xar kanamu fenkat wala kàcckat léeg-léeg du du du du du dal ay waxam mooy de mu am changement ak ni muy xooleek du yem benn place en tout cas nekkul nag loo xam ne dañ naan ku mel noonu rek moom nga déedéet mais ku yàgg jëflanteeg nit ñi. yow yàgg leen a déglu tey bàyyi xel xam nga loolu da naan non ñëpp a ñëpp ay wax ak nit ñi di yàgg tey bàyyi xel am attention dina xàmmee bu yàggee dina xàmmee ñi nga xam ne même bu leen xamul bu leen di dégg premier ñu naan détecteur de mensonge en tout tubaab bi wax taxul ñuy wax mais am na ay technique yoo xam ne yu naturel yoo xam ne boo ko boo tàmmee te lool par istiqra nga koy amee mooy par kii la nu mu tudd expérience moo la koy may moo tax moom mu ne bi ma xoolee xar kanamam moom alayhi salaatu wassalaam araftu ci laa xame man Abdullah ibn Salam anna xar kanamam laysa bi wajhi nekkul xar kanamu kuy wax lu dul dëgg léegi loolu mooy lim njëkk a gis léegi ana lan la fa njëkk a dégg mu ne moom seydina abdullah ibn salaam mu ne fa kaana awwalu shay'in sami'tuhu yaquul yaa ayyuha nnaas afshu salaam wa at'imu at-ta'aam wa silu al-arhaam wasallu billayli wannaasu niyaam tadxulul jannata bi salaam allahu akbar xoolal moom abdullah ibn salaam am na riwaaye yu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo changé turam xusayna la tuddoon ah, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi changer turam daldi koy tuddee abdallah allahu akbar xoola abdallah ibn salaam di doomi assalaamu jàmm nga xam ne mooy ak tafaul boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon doon nga xam ne du ko bëggoon bu gisee ku tudd benn tur tur boo xam ne dafa rafet fekk mu ne woon sax ci coono day kontaan ndax gis ci tur bi ne sama mbir léegi mu léegi suñu boroom def de defal ma ci li nga xam ne mooy maxrajan issue de sortie léegi issue léegi ma am ko Allahu akbar xoola lim njëkk a dégg mu ne kon fa kaana nekkoon na awwala shay'in première affaire bu ma dégg sami'tuhu bu ma déggoom alayhi salaatu wassalaam yaqulu muy wax mooy lii moom xadis bi mu njëkk dégg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam allahu akbar mooy lii moom lii mooy xadisu xadisu awali aw aw al al al al awal bi mu njëkk dégg xadis bi mu njëkk dégg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy lii mu ne maa ngi ko dégg mu naan ci mbooloo mi noonu bi ma agsee jóge ci tàndarma jooju garabu tàndarma ji ne woon waa këram mu leen doon wittal mu ñëw yàkkanti moo tax mu ne in jafalan naas fa kuntu mimman jafal nit ñi bëbb uti ko manit ma bokk ci ñi bëbb dem wàcc sama garabu tàndarma bi rek bëbb dem ma gis ko xam ne kii yorul xar kanamu ko dul wax dëgg waaye lim loolu mooy ci côté gis gi ndax kaana xabran min axbaaril yahud kama sanaraahu anifan insha allah ndax moom abdullah ibn salaam dafa bokkoon ci fóore yahuudi bal kaana xabruhum kaana xabrahum anadak bi bil madina huwa ibn salaam radiyallahu anhu jamono jooju moo nekkoon fóore yahuud bi gën a mag comme niñ koy gise léegi insha allah kon mu ne ma dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ma ko njëm maa ngi ko dégg mu naan yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi allah allah allahu akbar yaa ayyuhan naas yaa ud nidaa i yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi afshu salaam muy appel à toute l'humanité yaa ayyuhan naas al ahmaru wal abyadu wal aswad ñépp ngi ci biir wal asfar ku xonq yaa ngi ci biir ku jaune yaa ngi ci biir mbindeef nit ku yàlla bind yaa ngi ci biir yaa ayyuhan naas waaye exclusivement rawatina ñi nga xam ne ñoom la toogal di wax ndax ñoom ñoo koy transmettre ba mu agsi ci ñun ñu nit ñu war ko di transmettre ba ni nga xam ne noonu la yàlla di lem suuf yal nañu ci yàlla dimbali mu ne yaa ayyuhannaas ee yéen nit ñi afshu salaam wasaare leen wasaare leen jàmm ci kaw suuf wasaare noo ngeen di wasaaree jàmm mooy nuyoo wasaare leen nuyoo ci kaw suuf bu leen nekk ay jullit yoo xamante ne nii di julli même jàkka te bu ñu rombantee mel ni xamante wuñ allahu akbar wala ci même biir jàkka ji bu ñu duggantee di moytuwante ku xool sa moroom dem ba lay nuyu nga sëgg bañ mu nuyu la nga jàll yonent bi lay xoolal loolu ci ñoo xam ne kat ci ñëw jàkka lañ dëkk te lool ku fréquenté mosquée yi gis ko phénomène boobu nag bariwul Sénégal yi noonu mi dëkku tugal yi la ëpp dangeen di bokk même sàppe taqaloo ngeen allahu akbar sëlmal asalaamualeykum te après même bu ngeen buntu jàkka ji sax bu ngeen di duggandoo du ngeen nuyoo wala bu ngeen xoolantee kenn du nuyu sa borom wala ñu génn ngeen génn daje fenn kenn ki dem ba nuyu keneen ki xool fële mel ni bëggul ku ko nuyu faire semblant que gisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ñoo xam ne ñoo war a doon modèle yi ndax ñoom ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne idhaa ra'aytumu rajula yata'ahadu al-masaajid fashhadu lahu bil iimaan bu ngeen gisee nit ki mu bari lu muy dem jàkk dëkk di dem jàkk kooku seedeel leen ko ngëm yàlla mais bu dee ñooñu nga xam ne mën nañ leen a seedeel ni kii gëm na yàlla ndax lan yoneen ala lisaani nabiyillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci lan nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ñun toog bi yaay xam xay bu déedéet yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ni ko wax bu dee ne ñooñu war a nekk modèle yi ñooy daje du ñu mel ni xaj muus du ñu bëgg xoolante àddina ko wëlbët yaa ayyuhan naas yéen nit ñi afshu salaam wasaare leen nuyoo ci kaw suuf nan la nuyoo jàngal nañu ko ci xadiis yi assalaamu aleykum wa rahmatullah wa booy sëlmal ci julli walla assalaamu aleykum wa noo ci gën sori nag mu gën baax bu dee nuyoo la ndax loolu lépp ay mooy yal na jàmm yàlla mi nga xam ne mooy ku am jàmm moo la may jàmm yal na la jàmmal yal na ànd ak yow ci say sa lu nëbboog ci sa lu feeñ allah mi nga xam ne mooy zu salaama mooy boroom jàmm te mooy jàmmale yal na la jàmmal assalaamu aleykum wa rahmatullah ak yërmande yàlla wa barakaatuhu ak ay barkeem waa ku la ñaanal loolu nan man dama foog ni nit ñi dañoo xamul loolu sax ban sens la am li tax ngay nuyu nit mu gën laa dégg aju mel ni déggu la man dama foog ne laqad gharra la'inu an-nasa wa jarrahum bima ya bima yajurru al-ba'sa aw kama qaala ash-shaykh al-khadim mu ne wallahi gis nga laqad xarral la aynu naasa iblis noo war na nit ñi ba pare mu pousser leen entraîner leen ci loo xam ne ay weñ so rek lay indi ay problème rek la leen di teg yow koo xam ne dalaa xool di la ñaanal jàmm yërmande barke bu tukkee ci sa boroom ci sa kaw nga daal di koy mere ndax lim la nuyu dañoo soof ba dee ñun moom nuyu rek ah dafa doy nuyoowam yi mais yal na yàlla jàmbal la nga mere waay yaa subhaanallah dina bi de moom wallahi jaxlu jaxlu kii na ak anaaniyaatu grëy al nga xam ne moo dee ci xolu nit ñu bari wax moom moom nuyu rek wala di ko nuyoo ay ay yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee bokk na ci sarax nga dajeeg bul xepp même nga dajeeg sa sa sa mbokk wa an talqa axaaka bi wajhin talq nga dajeeg sa mbokk rayone sa xar kanam xool ko xool boo xam ne ànd ak sourire ànd ak li mu laaj cofeel boo xam ne sa xol la nekk nga yéene ko loolu loolu sax bu ko xeeb ci yiw kon xam nga ne moos li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalewu shataan ak a soreek li nga xam ne moom la ñu bari jëf léegi aju wante ñi ñoom di di di di di àbb ay ay jikko comme que gis nañ ñu naan non c'est tubaab yi ñoom noonu lañuy ñuy def mais buñ koy def loolu ñoom ñoo koy def te ñoom ñi ci ëpp ñuy def loolu ay yéeféer lañu mooy ne yow ñooñu waa buñ la waxul bonjour wala nga neen bonjour faale wuñ man ngaa jëf leen dee ñoom non sañ mbokk jullit nga ñëw àbb àbb euh, habitude yooyu di ko doxalee sa mbokk jullit yaa subhaanallah xool nga xool ko mu xool la loolu moom ku bëggul nga nuyu ko mooy gin gina foncé waaxu sëgg dem mel ni ku la gisul te gis na la wala xool fële bi xool fële ngir bañ la xool ba romb mais kooku yaa subhaanallah yonent bi alayhi salaatu wasalaam madinatul munawwara bi mu agsee li mu njëkk jàngale mooy afshu salaam ordre même bu dee ne nuyoo li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax nee nañ du du farata waaye fay nuyoo nag farata la fa ida xuyiitum bu ngeen nuyoo borom bi ne dee leen nuyoo li gën a rafet wala buñ leen nuyoo wala wa ida xuyiitum bi taxiya buñ leen nuyoo ab nuyoo na ngeen fay lu dàq liñ leen nuyoo ku la wax assalaamu aleykum nga ne ko as wa aleykum salaam wa rahmatullah bu la ne assalaamu aleykum wa nga ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullah wa wala bu dee wala moo tax mu ne ngeen delloo bu dàq boobu bi mu la nuyoo wala aw rudduha wala nga delloo ko bu mel noonu moo tax fay nuyoo faratal nekk fi ñu lay nuyu ngay aju di bañ dégg waa ji te yaa ko gën dégg di nga ko fay faratala da ngay sonal sa bopp rek wallahi boo ko fayul fii ni nga ko fay allaaxira te allaaxira amul ngay taxaw naan fay naa la déedéet moo tax yooyu jikkooy jullit dara nan ngeen di nekk fenn waxtaan ba doyal après bu ngeen génnee rombante ku bu kenn jéemanuy kenn keneen bu mel ni ku faire semblant mel ni gisu kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi afshu salaam joxe tasaare leen nuyoo nuyoo nag du salaamaaleykum nit day bañ a tàyyeel assalaamu aleykum mais pas salaamaaleykum ndax salaam maalakum loolu sax loolu sax wuy jujujubul quoi mais en tout cas comme li gars yi wax mooy ne yàlla na bu jàmm nekk ak yéen même bu dee ne intention waa ji du loolu mais mbir du tout temps da am mbiri intention rek la xool moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kenn ci yéen kenn ci yéen euh, bu mu euh, di euh, julli ba mooy mu gëmmeentu continuer di julli ndax amaana mu mu taxaw bëgg a tudd yàlla far di saaga boppam te du ko yëg wala ak bi mu naan ñaan gi nga xam ne mooy bi muy di mettre en garde nit ñi ci ñaan yi ñuy ñaan ndax xamoo looy ñaan di rëbb kenn di ko ñaan wala gone ñi nga xam ne parents yi ñaan ñaan lu ñaaw seen doom yi mu ne bu ngeen ko def ndax amaana ngeen dajeeg benn buntu nangu bu ubbeeku ci sa ci asamaan ñu nangu sa ñaan boobu même bu dee neew sa intention mer moo la ci yóbbu woon mais sa intention du woon loolu mais mu ne amaana ñu ubbi nga fekk benn buntu nangu ñaan ubbeeku ñu nangu sa ñaan boobu kon mbir yi loolu la ay salaamaaleykum déedéet asalaamualeykum bu ñuy wax ñu naan dañuy ibaadool du ibaadul fen ale loolu la lislaam jàngale nga naan ibaadu fan luy luy loolu man wolof yi labbayka sax boo ko waxee tem ñu jàpp ne ñu ne ñu qualifié le fen te loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam doon doon boo ko masoona woo yaa Muhammad alayhi salaatu salaam danaan labbayka mais mais léegi ñu changé ko geneen lu gën nag duñ na ne loolu dafa xaraam en tout cas ça dépend bu dee lu ñaaw loom nga baaxul mais li bi alayhi salaatu salaam doon def moo gën fopp kon nuyoo te tamit nuyoo du salaam comme gars yi seen texto yi loolu du nuyoo yonent bi alayhi salaatu salaam loolu loolu waa wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun loolu biir ajjana lañ koy nuyoo te tamit salaamun aleykum loolu façon nuyoo nuyoo la pour ñi nga xam ne dañoo génn àddina kenn du ko nuyoo kuy dund nga dégg gaa yi salaam euh, surtout seen message yi seen texto yi SMS yi salaam mais man xawma gaa yi tayeel gi ñu tayeel ak PSL PSL sur lui lool boroom xam-xam yi dañ koy tere salam salam dañ koy tere boo demee ci euh, muhaddisuuni dinañ ci nettali bay wax naan ko ko njëkk bind la nga xam ne moo ko daloon loxoom ba dafa paralysé mais ñu julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax ñu ne la boo ko mënula bind wala yow sa sa sa sa feuille yi nga yor matewu ko wala dangaa yàkkamti wala sa bind bi tem ki ngay dicté raw la bul bind bindal rasulullah bul bind salaam mais wax ko ci sa làmmiñ ne sallallahu alayhi wa sallam te nga continuer bañ faa bind dara même chose lañ ñëw ci nuyoo bi salaam qu'est-ce salaam salaam mooy lan jàmm non ñaanalal waay assalaamu alaykum bu ko nuyoo nuyoo ku dee salaamun alaykum salaamun alayk xanaa gisoo taay bi assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa wa barakaatu mooy yëf yooyu gis nga yooyu yi xeeb yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu afsu salaam euh, jubluwu ci ngeen naan salaama ah, ci seen texto yeeg yooyu jàpp ne def nga dara defoo fi dara assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu wala nga ne assalaamu alaykum tey joxe loxo rek doyut joxe loxo doyut nuyoo bi mooy assalaamu alaykum ku joxe loxo baax na ku joxewul baax moom moom dara newu ci mais quand nuyoo bi mooy assalaamu alaykum kon loolu la digle mu ne yaa ayyuhan naas yéen nit ñi afshu salaam wasaare leen nuyoo moo tax ci benn xadis ba mu ne nuyu koo xam ak koo xamul loolu nag bu dee dëkk jullit la comme ay Sénégal nii lool comme que al hukmu lil ghalibi wan nadiru la hukma la mooy li nga xam ne moom la ñuy àtte àtte ci li ëpp la àtte yi daw li nga xam ne nag c'est c'est lu rare koo kenn du ko wutal àtte moo tax bu dee dëkk jullit la romb ku nekk koo romb daanaka man nga ne kii jullit mais loolu garaawul bu dee dëkkub yéeféer la bu boobaa nag mënoo def loolu ndax ñi ëpp kon mooy ay yéeféer lañ am na nag ay signes yu wane kii jullit la ci seen sol ko geeg yu mel noonu ak tamit seen boo gisee koo xam ne ni mu mel moom sunna lay topp boo ko xool même bu dul sol ay baar bu beeg yooyu ak ni muy kiiwe ñu mel noonu da ngay ni kii jullit la nuyu koo xam ak koo xamul kon mu ne kon ginnaaw loolu wa at'imu at-ta'am mooy yaa ayyuhan nas afshu as-salam wa at'imu at-ta'am te na ngeen leel ñam dee leen joxe ñam dee leen joxe ñam ginañ ci ñëw insha allah gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam yii mu digle nii yépp c'est pour tisser tisser les liens entre les musulmans consolider quand même bi am na tisser nañ ko bu yàgg lool la suñu boroom def mais consolider gën a dëgëral feddali li nga xamante ni mooy diggante jullit ñi ndax nuyoo boo koy def koy nuyu day yëg ni kooku bëggal nga ko jàmm ba di ko ñaanal jàmm te yëg nga ko te tamit comme yonent bi alayhi salaatu salaam ñu doon def nga xam ne kum doon nuyool moom doon loon yàkkamti bàyyi fa waaj a dem fekk pare woo moom du pare même lum yàkkamti yàkkamti ngir jox orma dina taxaw jàmm santeeg yow ba fekk demoo wala arrêté woo moom du arrêté ndax lan ndax yitte gu mu jox nit loolu bu nit gisee nga def ko loolu ndax nit yàlla da koo bind noonu mooy dafa bëgg ku ko yëg te loolu du du loo xam ne lu négatif la bëgg ko la loolu du lu négatif du tout le la négatif mais bu dee danga koo def pour affaire rëy rëylu ay man xanaa xamuñ may kan non loolu day bon mais ndax loolu du tout le temps lu négatif la moo tax yii nii yépp yuy defar ay diggante wala wa at'imu ta'am ngeen di joxe ñam jullit bu ko manee daa war di bari lu muy joxe ñam bañ a nekk koo xam ne yaxkiru maa maa la day denc di rënk li mu yor non non moo taxoon mu ne woon Seydina Bilal anfiq yaa Bilal wala taxsha min dhil arsh liqlaal anfiq de yaa Bilal yow Bilal wala taxsha te booy dépenser di def ci yoonu yàlla di joxe bul ragal min zil arsh ci boroom arsh al iqlaalu ak mott ak ak ak ñàkk ak lool di wàññeeku déedéet ndax la in shakartum la yazidannakum wala in kafartum nag inna adaabi la shadid képp koo xamante ne dafa sant santi façon sant yi nag dafa bari ash-shukru bil maal ash-shukru bil ilm ash-shukru bil lisaan ash-shukru bil janaan ash-shukru bil a'maal wa ash-shukru bil af'aal di sant ak sa xol di sant ak sa alal ji sa boroom dénk di sant ak sa jot ji sa alal ji boroom jox ak li nga xamante ni mooy sa xam-xam la in shakartum bu ngeen santee yàlla la azid waat naa ne la yazidannakum dinaa leen la azidannakum dinaa leen wo euh, yokkal kon mu ne ko woon Bilaal euh, euh, dépenseel tabul ragal ci boroom aras ak ngottukuk ŋàññi ak wàññeeku ndax kat buur yàlla man dal ladhi yuqridu allaha qardan hasanan fa yudaa'ifahu lahu ad'aafan wala fa yudaa'ifahu lahu wa lahu ajrun azim ana kan mooy ki nga xam ne mooy lebal moo pare ngir lebal buur yàlla boo ko lebalee waaye qardan xasanan paa ñëw di lebale loo xam ne suñu boroom ne la lebal mooy lebal bi mooy defalal ma njekk ci sa mbokk jullit ci yow lay dellu ndax koo defal njekk mu wanaat loo suñu boroom ne man ñooñu la moo tax te xadiis ba bam naan yab na aadam yow doomu aadama bi damaa feebar man boroom bi damaa feebar ñëwoo seet si ma mu ne ko wa mais boroom bi man nan laa lay seet si nan ngay feebare sax ba ma lay seet si te yow yow nan ngay feebare te yow yaay rabbul alamin yaay boroom mbindeef yi mu ne ko ndax yëgoo xanaa yëgoo woon ne sama jaam diw feebaroon na mu ne ko ah kay mu ne ko boo demoon foofu seeti ko doonoon konoon te kon doon nga ma fa fekk loolu la man dal ladhi yuqridu allaha qardan hasana ana kan mooy ki nga xam ne day lebal yàlla lebal bu baax waaye doo ñëw di saraxe loo xam ne mooy bëggatuma man yére bi dama koo sol ba mu sàppi ma non lii nag rus naa di génn teeg moom loo xam ne rus nga cee génn nga daal di koy joxe na laara bi dañuy añ mel ni xamul ne woon ne dangeen di añ moo tax mu ne laara biraa ngeen dajaleel ko xóonjeeg maccaat yeeg ak daqaar gi ngeen macc ba mu sàppi yax yi li baax ci jën wi yépp ngeen tegg ko bàyyil ko fi bopp yeeg caaxoñ yi ak xóonjéeg yooyu ak quelque ceeb yu des ndax seen biir fees na amatul fu ngeen ko dugal ngeen na ko am yàlla jox la wallahi hada lu yàlla joxe am yàlla jox la loolu moom yàlla joxewu yow kay joxewoo ngir yàlla bu doon ngir yàlla la au moins bi nga ko indil sa pot bi ma ñu ñu defal la ci ceeb bi ne ko demal mais ñi nga xam ne dañoo dem ba soxlaatuñu ko ñamu mbaam mi lañ ko jox moo tax suñu boroom ne man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasanan lebal leble gu baaxal ah, gu rafet boo ko defee nag fa yudaa'ifahu lahu buur yàlla dina la ko fulani multiplier la ko ci loo xam ne moom rekk a ko xam te kooku dina am pay gu duun gu rëy rëy rëy bu màgg man kon wa at'imu ta'am te ngeen di leel nit day ñeme joxe ñam waaye doon doo jàpp ne lu ma génne dootul ñëwaat kooku lahu su'u dhanni bi rabbi ko dafa am njort wu ñaaw ci boroomam mi ko fekkoon du dara mu créé ko min nutfatin créé ko ci toq maniyu waa kooku génne ko ci loolu dénk ko ay paaraawam def ñu ko jaarale ci ñoom di leen wërsëgal di ko wërsëgal wërsëgal ko ci biir yaayam ba àppam jot mu génn di wërsëgal baayam ak yaayam ak ñoom ba ni mu toll mu koy wërsëgal ba mu jàpp ne manal na boppam dara mu jàpp ne bu ma jëlee joxe kon la yàlla duma ma defalati dara loolu mooy as suu su'u dhanni billah ñaaw njort ci borom te yàlla nag subhaanahu wa ta'ala bi waxoon na ana inda dhanni abdi bi man nag fa sama njortal jaam nekk ci man rek laa yem ci moom ku jàpp ne yàlla moom damm say tànk rek lay def saa su ne ah yàlla damm say tànk mooy ne yow jàpp nga ne yàlla moom lu baax du jóge ci moom di dal ci man man daal ba ñu moom yàlla côté yàlla moom lenn rek la ciy xool bugal yii yii non man moom duma ci génn yàlla de ah loolu la njort ci man bàyyi ko moom ku jàpp ne nag lu mu critique critique non buur yàlla de bu ma fekkoon fi gën ñàng surteer terre dina ma ci génne kooku bu newoon fu gina a ñàng sur terre gën yàlla dina ko ci génne kon mu ne wa at'imu ta'am te dee leen joxe ñam ñetteel point wasilul arham te dee leen jokk mbokk dee leen jokk mbokk borom bi subhaanahu wa allahu akbar ay Seyd al eh, Seyd eh, Abdul eh, Seyd al Xaaji Abdul Aziz radiyallahu taala anhu dafa bari woon lu mu ko doon wax doon insister ci lii wax silu di ci jokk mbokk yor leen jikkooy puso te bañ a yor jikkooy paaka yor leen jikkoy puso ndax puso fu mu foo gis puso day fekk loo xam ne dafa tàqale ko mu bëgg leen a boole nit day dox ba yéeréem bi ne teet teppeeku dagg fi jaar fee fii jaar fii bu bëggee dajalewaat puso lay jël waaye bu bëggee dagg dara paaka lay jël wala lañset teg ci rek mu daal di teppi mbir yi kiy jaar fële kiy jaar fee mu ne kon yor leen jikkoy puso di ñaw di dajale nit ñi di boole diggante yi te bañ a yor nag jikkoy paata ak jikkoy siso mooy di dagg rek diggante yi koo xam ne balaa am lu ko neex mu dégg ñu ne diggante tas na te kooku mooy ki nga xam ne saytaane bi nga xam ne ci saytaane yi yi taalibe yi yi ki nga xam ne ki def loolu moom lay teg ci fi muy toog ne ko xaxaa tey yow laay yow laay neexal tey ku fi def ku fi ëma indi liggéey bu rëy moom laay récompenser te récompenser bi mooy nga ñëw toog ci sama kaw chaise bi ci man ngay fanaan ku nekk ñëw naan lii laay def lii laa def kenn ñëw na ko man moom fexe naa ba ñaar ñoo xam ne mbokkoo gi doxoon seen diggante bëggante di dama naa ba tas ko mun a ko xaa yow mii laa doon xaar yow mii récompense yow dangaa bëgg a nekk taalibe shaytaane yow kon wasilul arxam dee leen jokk mbokk wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam ragal leen yàlla mi nga xam ne bu ngeen di laaj lu bari ci moom ngeen di jaar billaay maa ngi ñaan maa ngi ñaan di kii ci yàlla nga defal ma nàngam waaye al arham muy mbokkoo nga xam ne buum ak njureel te léegi nag fulewoo la mooy mbokk yu tas rawatina gaa yi yàkkamti ba bu seen baay génnee àddina bu dee ab ay nit famille lañ boo xam ne bokkuñu ay yaay baay lañ bokk boo moyul bu paa dund paa bi bu amee fulla mën na koo régler mais bu demee ba nekk mag mage ba yenn yi dootu ko man bu moywul nga gis ku nekk di créer di di di clan nit bu nekk nit nday bu nekk di waajal say arme di xaar mel ni dañuy xaar paa bi dee bañ commencé ku nekk commencé dóorante bi côté miraas yi loolu tax miraas yi du dox ku nekk far am ñoo xam ne ay shayatin yoo àndal di leen gën a xam nag di la wan ne gis nga sa doomu baay bii gis naa ko Casamance keroog mu nga woon conki sil fa ma ko fekk ci néegu ñaxu sëriñ boobu ma ko gis yàq la nga ne ah kon moo tax kay semaine boobu yépp gisuma ko ah ko kay xam naa lim doon dégg naa ko nag muy tudd ba tudd sa tur wallaahi bëgguma na ko woon a wax waaye nag damay bañ rek nga dégg ko ci mbedd mi muy ñaaw kooku shaytaanun min shayatinil jinn al ins kooku shaytaane la nammaam la kooku yàqkat la toxalkati wax moo tax laa yadxulul jannatu xatta al jannata xattaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ki nga xam ne mooy ki nga xam ne day toxalkatu wax du dugg àjjana comme ne ci riwaay imaam muslim bi ci kitaabul iman Seydina Xudayfa ba mu déggee ñu ne ko waaji moo solo xadiis boobu radiyallahu anhu ne waaji da doon denn waay boo xam ne ba mu ne fële ca Euh, euh, euh, dëkku perse mu dégg ñu naan ko diw moom day toxali wax mu ne moom dégg na leen ci maa saatu saam ne ab nammaam du àjjana nammaam nag bokk na ci ñi dàq yàq diggante waaye kooku bu ñëwee insha allah dinañ mës ñëw ci li imaam al-Ghazali rahimahullah wax ci Ihya ulumuddin Euh, ni ngay faje nammaam waaye pour bañ a guddal dañuy wax li seydna omar ibn abdul aziz alxalifatu alxaamis alrashid radiallahu anhu defoon seydna abdullah ibn euh, omar ibn abdul aziz rahmatullah alayhi dafa am benn waay bu ñëw pour wan na nan ngay faje yooyu te bu ci am benn ay ñàkk fulla ndax sinon moom li muy nar a yàq moo gën a ndax ay naa ko déglu rek bu ko wóolu ndax fitna lay def ci sa xol te loo dëgër dëgër dina dem ba nga ne waa ji peut nag li ñuy wax am na part de vérité ko bu ko may nopp waa ji dafa ñëw ci moom di nettali di di ko nettali di ko toxalal wax yu ñu wax ci moom mu ne ko mu ne waa ji ñëw di commencer wax mu ne ko mu arrêté ko ne ko amaa yajidu shaytaanu ahadan ghayraka yab'athu yab'athu ne ko yow shaytaane trouvéwul kenn ku muy yónni ci man ku dul yow shaytaane iblis trouvéwul kenn ku muy yónni ci man ne ko kii mbokkam mi lii wax demal toxalal ko ko ngir yàq seen diggante Iblis trouvé wul kenn ku dul en yow bii la trouvé waa ji ne tekk mu ne ko benn am mu ne ko yii ñoo am yii ma lay bëgg a wax soit waxoo dëgg soit waxoo dëgg soit boo waxoo soit nga wax dëgg te boo waxee dëgg bu boobaa mooy mooy li ngay wax noonu euh, lan la waxati su waa waxoo dëgg te boo waxul dëgg alxuraan moo ne yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu bu dee ne waxoo dëgg mooy yow faasiq nga ndax alxuraan moo ne yéen ñi yàlla bu leen ab faasiq dikkalee ci information muy koo xam ne ab kàccoor la pervers pervers la koo xam ne day toxali wax pervers la même bu dee ne moom dafa jàpp moom imaamu dëkk bi la toxal ko tu wax la c'est un pervers et le pas lourd loin de là même dix ah. waaye ji nga xam ne toxalkatu wax la nu mu man di occupé ci société bi di toxali wax di jaxase nit ñi dans le but jaxase nit ñi kooku c'est un pervers in ja'akum bu leen dikkale faasiqun ab kaccoor ab pervers bi na ba in ci ab information fatabayyanu na ngeen leerlu soit waxoo dëgg kon faasiq nga walla rek yow li nga wax bu dee ne li nga wax noonu noonu la mooy wax nga dëgg li nga wax nii ne kooku moo wax lii ci man kooku nammaam nga te moom suñu boroom moo nañu wala tuti kulla xallaafin mahin hammazin mashaa'in bi namim mannaa'in lil xayri mu'tadin asiim utullin ba'da daalika zaniim mu ne ko soit waxoo dëgg kon aaya bëlee nekk ci suuratul xujuraat moo réglé sa mbir kon faasiq nga yow mii pervers nga yow mii di wax ndax dañoo ñoo information boo xam ne du dëgg kon faites une investigation mu ne ko kon faasix nga waa xam nga koo ne faasix nga moom mooy day commencer am problème soit pervers nga soit nam maam nga mooy ab waaba jiiba rambaaj nga ñaar yooyu rekk am mu ne ko soit faasix bu dee li nga wax amul walla rek li nga wax am na bu boobaa nam maam nga ndax nam maam du koo xam ne waxoon nañ ko du koo xam ne day créer lu amul mais day day attiser moom mooy xam bu gaa yi ba gaa yi wax ci diw mu toog di déglu enregistré lépp ne gaa yooyu baax na man maa ñëw dema après gaaw dem ca waaja ne ko laay tey de boo déggoon gaa yi liñ la wax ñoo la wax lii wëg lii wëg lii waa ji mer ne commencé di kaas di leen wax lu ne moom it muy enregistré demaat ci ñooñ ne diw moom gis naa ko karoot moom ngeen doon wax mais lii wëg lii la leen wax ndax pourtant wax yi mu ne ñoo ko wax dëgg la ñoo ko wax mais kooku da koo def dans le but toxal dans le but yàq diggante moo tax mu Seydina Abdullah ibn Umar euh, ibn Abdul Aziz ne waa ji soang ngay wax di dëgg te bu boobaa nammaan nga toxalkatu wax nga te yàlla nee na bul topp walla tuuti bul topp kulla xallaafin aji giñaakoon bu mag mooy deux muy lu ñor mu waat lu xaay mu waat lu ñorut mu lu lu lu une deux mu waat hamazin di ayibal nit ñi ci seen ci bëtam ak làmmeñam ak bu leen wanee ginnaaw waaye masha in aji doxaakoon bi namimin ci ràmbaaj di jaxasi nit ñi kon bu leen ko topp kon soit yow bu dee li nga wax nammaam nga walla waa ji mu ne ko walla nga jéggalu ma jéggal la ñaar yii ñett yii moo fi mooy ne ñaar yi moom benn nga ci moom faasiq nga bu dee waxoo dëgg nam maam nga bu dee wax nga dëgg waaye waaba jii ba ràmbaañ nga léegi nag nga jéggalu maamu duma waa ne ko al afu ya amiral mu'minin maa ngi ñaan nga jéggal ma yow yii di julli mooy ne gis nga nit ku mel noonu xam nga euh, suñu sëriñ Cheikh Mouhamad Moustapha mu ngi ko wax ne benn maamam bu mu doon wax ne moom noonu la doon def mooy ne noonu la képp koo xam ne noonu la mel noonu nga koy def mooy ne euh, gaay ku ñëw nettali ko dara danaan ah diw moo wax loolu nga ne ko waaw mu sol ay dàllam dem ci diw ne ko waa diw nuyoo diw yow dégg naa yaa wax lii ana ci fan nga ko foo ko tox ci kan nga ko nangoo mooy wax ji ci kan nga ko jële waaye de bu ko nee ca diw laa ko jële mu jëlaat dàllam demaat ca diw ne ko yow diw diw ak na ma ma dem ci diw diw ne la yow yaa wax lii ana wax ji foo ko nangoo mooy foo ko jële gis nga kuy def loolu kenn du kàcc sa kanam mu ne moom maam ji doon looloon def hafizahullah moom loolu la mooy ku dul def loolu gaa gis nga gaa fii lañuy nekk di expliquer li mu li mu naan expliquer mooy di kàcc ci kanamu nit ñi rek di wax loo xam ne ay ay à t à nor dormir debout la mooy noonu ngay def gaa yi da leen di wax lu leer gis nga fii bu fi may gaa yi di nettaleeg di leen non faje ko li Seydina Omar ibn Aziz def ku ñëw di la wax nga ne ko ah bu dee dangaa ami ceeb ji mu ëpp ne ko man de dafa am xissa nettali ko xissa bi ci ay teggin wala nga laaye biir ko ngir lii bu ko defati ndax lii de yàq moo tax gis nga ni ubbee amaa tajidu shaytaanu ahadan yab'athuhu ilayya ghayrak yow daal seytaane trouvéwul keneen ku mu yónni ci man ngir yàq sama digganteeg sama mbokkut xurul yow waaye keroog la bu mujjee ñëwati di wax daal ba pare ñaan njéggal ne ko al-afwu yaa amiral mu'minin kon noonu bokk na ci gina gaaw a yàq mbokk mooy rambaaj ak tamit jiital alal ci lépp nga xam ne mooy bët yi mooy tànk yi mooy lépp ndax ku la ko nar a xañ rek nga ñaawoo moom te nag am na nit ñoo xam ne alal du leen jënd am am du leen jënd faalewuñ nit lu mu am ci wàllu alalu àddina waaye nag ku gore ñu ànd ak yow kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne wasilul arham moo tax mu ne woon ca xadiis ba sil sil man qata'ak wala taxun man xaanak sil man qata'ak mu ne jokkal ku la dog képp ku dogoog yow yow fexeel nga nekk ki nga xam ni yow yaay kiy njëkk def les les pas vers lui jëm ci moom ngir jokk ko mais bul ne non yëfi yooyu ku ma ko dëbbin ma roog ma ko ku ma ko timbax mari mbax la ko ay yooyu yooyu yooyu yooyu amul benn njariñ ay noom man la fiy fekk ay sama xew wi ñëwul ñuy wax ma naan damay yëgal xewam duma dem man yooyu yëfi ndaare la rawatina loolu loolu loolu gone yee koy def ay gone yi am deux ans ñoo koy defante seen biir parent bi di leen xool wala man mi di leen ne leen déedéet àddina du nii di leen expliquer mais ay mag ami doom ay mère ay pa naan diw ngénteem yëgaluma ko wala sama ngénte yëgal naa ko ñëwul yow da ngaa xam ne tax ñëwul rago yi kat yi gaa yi nga xam ne nar rek lañ man naan daa bañ a ñëw lii ak lii wa tax créer histoire wala lu mu def nga interpréter ko ne looloo tax ñëwul que li ma defoon li ma ko waxoon bés looloo tax kon ñëwul loolu tam moo la ko wax wahyun min a shaytaan loolu shaytaane moo la ko wax mais amoo ci benn preuve qul haatu burhanakum in kuntum saadiqiin andi leen seen preuve preuve yépp ci dama ko foog la ak ay fausse interprétation yoo xam ne yow yaa koy def ci jëfu waa ji ay jëfam nga bëgg ko interpréter mais fatabayyanu leerlu leen koo xam ne man nga koo laaj pourquoi manoo koo laaj diw lan moo tax ñëwoo dañ na koo tere nee nga bàyyi fi loolu moyen bi gën gaaw ngir xam ne tax ñëwul après nga bàyyi iblis feesal sa bopp ak yoo xam ne bu ci defee ko defee après ngeen tas seen diggante bu ngeen rombatee dootul neex dootu ngeen nuyoo wala sax même bu ngeen di nuyoo ku ci nekk mu ngi denc benn safara yoo xam ne ci xolam envers l'autre boo xam ne bu ko dindi woon gaa yi foog ne jahannama moo nekk suñu kanam allahu akbar kon yonent bi alayhi saatu wasalaam te waxoon na ne ki nga xamante ni euh, ki ki dox mbokk di jokk mbokk nekkul ki nga xam ne day fayantoo mooy ne nekkul koo xam ne danaan man daal man am na nit ñu mel noonu man moom ku ma seeti man daal ku may seet si laay seet si ku may woolaay woo ku ma dul woo sama yoon newu ci waaye gars du dangay toog duñ la masa woo man rek kay woote semaine bi walla mois bi dinaa leen woo cinq fois benn yoon duñ ma ko woo yonent bi alayhi salaatu wasallam ne gis nga kiy def loolu kooku jokkul bokkoo ah. nekkul fayan du fayantoo ay kii boo ma defalee lii ma defal la lii déedéet nee na kooku mooy moo jox kooku defu fi dara kooku da koo def ngir fayantoo waay mooy il suffit kenn ki arrêté keneen ki arrêté alors que mbir yi du loolu moo tax mu ne sil sil man qata'ak jokkal ku dogoog yow jokkool ku dogoog yow na ndax mbir yi moom il faut nga nangu leen sa der bi képp ku ku ku ku gëm yàlla jullit moom li nga war a def mooy saraxe sa der sa réputation moom li ci nit ñuy wax yépp boo ci naree nekk lu ñuy wax nga bëgg koo kii loolu da ngay tardeel sa bopp non yonent Yàlla Muusaa alayhi salaatu wassalaam gars nee nañ ko mais moom moom moom boo gisee muy bañ a sangoo ñun waaye tuumaal ko lu garaaw ci wàllu intimité yaa ayyuhal ladina amanu laa takunu kal ladina aadaw Muusaa fa barra'ahu Allahu mimma qaalu yéen ñi gëm yàlla bu ngeen mel ni ñi nga xam ne dañoo lor ci seeni làmmeñ seeni kàddu seydinaa Muusaa alayhi salaatu wassalaam mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan lañ ko fi wax ab tar